a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati aali imraan ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati ci suñu jataay bi ñu génn walillahi alhamdu walminna wagsi woon nañ ci laaya bi nga xamante ne nii mooy téeméer ba ak ñeent fukk ak ñett ñen nag inchaa allahu taala tey laaya bi nga xam ne moo ci tegu di téeméer ba ñeent fukk ñeent boobu mooy wax keroog bi nga xamante ne nii ci ghazwatu Uhud ci xareb Uhud bi bi nga xam ne ci la nit ñi dégg Iblis ak kàddu yeeg rumeur yi di wax ca kaw naan qutila Muhammad naan seydinaa Muhammad de alayhi salaatu wassalaam defaat nañu ko ba ñenn ñi daldi teg seeni arme nag teg seeni ngànnaay di xaar dee di xaar yiifiru Quraysh ñëw faagaagal leen ba seydinaa Anas ibn Nadr radiyallahu taala anhu wa ardaa daldi leen fay romb wax ak ñoom comme ni ñu ko gisee woon waaye am ñoo xam ne ñoom ba ñu ko déggee dañoo daw <clears throat> génn ci toolu xare bi daldi dem bay jege medinatul munawwara ñii jaar ci montagne yi ala saakiniha afdalu salaati wassalaam <clears throat> suñu boroom nag tabaaraka wa taala daldi daldi daldi kii <clears throat> daldi wàcce ne waaw laaye bii ne wa ma ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim ne wamaa muhammadun illaa rasul mu ne wamaa muhammadun nekkul illaa rasul lu du ndaw yàlla la qad xalat alayhi salaatu wassalaam qad xalat jaaroon na fi te min qablihi lu ko jiitoon ar rusulu yonenti ay yonenti yàlla alayhimu salaatu wassalaam léegi dama leen di man seen boroom ndax bu faatoo aw qutila wala ñu daldi koy faat ci toolu xare comme ni ngeen ko déggee fii ci Uhud est-ce que loolu day tax inqalabtum ala anqabikum est-ce que loolu day tax ngeen daldi dellu ca seen gannaaw mooy dellu ca kéefër nga ngeen newoon waaye it mu fekk leen ci xare ngeen bàyyi xare bi te la ngeen bu ndax dégg ngeen ne faat ngeen ku faat nañu ko ngeen bàyyi góor góor lu ga ngeen doon def daldi toog di xoole est-ce que noon ngeen di def waaye bi ci gën a màgg mooy inqalabtum ala anqaabikum moo ndax yéen da ngeen di dellu ca seen gannaaw mooy dellu ca la ngeen ne woon di kéeféer wa man yanqalib képp képp nag koo xamante ni dafa dellu <clears throat> ala aqibayhi ca gannaawam nekkaat yéeféer ginnaaw bi ko lislaam bi dikkalee parce que nee na ha comme que muhammad kat alayhi salaatu wassalaam génn na àddina wala rey faat nañu ko léegi nga delluwaat ca la nga newoon falan yadurra allaha shay'a na leer ne jëfam joojale delloom goo gële ci kéefér loolu du lor borom bi tabaraka wa taala dara wa sayajzi llahu shakirin te xel séef naa fay borom bi tabaraka wa taala ash-shakirina ñi nga xam ne ñoom ñoo sant daal di des ak moom des ak li nga xam ne moom la leen fi indiloon moom yonent boobule alayhi salaatu wassalaam léegi nag lii nag <clears throat> lii nii laaye bii boo fàttale ko masoon nañ fee digge benn mbir ne bu ñu agsee ci laaye bii naan wamaa muhammadun illaa rasul salawaatu rabbina wa salaamuhu waxoon nañ ne dinañ ñëw gis ni nga xamante ne nii kayfa maata rasulullah ana naka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi génne àddina kon nag gis nañ laaya bi nii ci gàttal kon nag ñu wax walillahi alhamdu wal minna lu njëkk mooy ne faatu ko yonent bi alayhi wassalaam gis nañ ne keroog Uhud faatuwul foofu même bu dee kàcckat yi ak Iblis ak ndongaam moom lañ doon wax ngir démoraliser ngir yàq xelu jullit ñi daal di leen décourager loo lool moo taxoon ñu doon wax loolu le léegi nag di nga xamante ne moo tax ñu bari comme niñ la tuddal léegi ci saxaaba yi radiyallahu anhum li mu def ci ñoom ba tax ñu daal di arrêté xeex bi ñuy daw ñuy jaar ci montagne yi léegi nag mu ngi noonale loolu nag mooy amul woon loolu ak wax la goo xam ne amul mooy borom bi tabaaraka wa taala ci laaye bii nii mel ni da ciy wan jullit ñi ne waaw baax na tey de loolu xabaar boobu du dëgg waaye nag bés dina ñëw ngeen dégg en tout cas ku ci dund ci yéen bu boobaa dina dégg ñu ne ko maata rasulullah te ne yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wasallama di génn na àddina te bu boobaa du nekk ay ay ay intox du nekk ay wax yu du dëgg waaye dëgg lay doon loolu nag la ñuy xool gis ànd ceeg yéen walillahi alhamdu wal minna te lool boroom bi tabaaraka wa taala génnuk àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàgg na ko annoncé ci alquran comme ni nga xamante ne laaya yu bari bi muy wax naan ko innaka mayyitun wa innahum mayyitun tumma innakum yawma alqiyaamati inda rabbikum taxtasimuun te laaye yaari laaye yii gisoon nañ ko ca suuratu zumar ca fanweeru laay baak fanweer ak benn mu ñu boroom ne ko innaka dëgg-dëgg yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam mayyitun kuy faatu nga dee wa innahum te ñoom nit ñi ak yéefér yi nga xam ne ñoo lay natarab natarabbasu bihi raybal manun nañu ko xaare dee rek bu deewee li muy woote jeex suñu boroom ne ñoom xanaa xamuñ ne yow ngay faatu waaye wa innahum mayyitun waaye ñoom itam dañuy faatu de ginnaaw gi nag yéen ñépp yawmal qiyam bésub taxawaay ba fa seen boroom ngeen di ngeen di xulóowe fa lañ leen di réglewee ku nekk li ngeen wute woon ci wàllum gëm-gëm ak pas-pas te tamit suñu boroom waxoon na ci yeneeni laaya <clears throat> yoo xamante ne nii gisoon nañ leen ca suuratul anbiya mu ne wa wamaa naa li basharin min qablikal xuld afa in mitta fahumul xaalidun alayhimus salaatu wassalaam <clears throat> ko wa maa naa te ñun de defuñu woon ñun borom bi tabaaraka wa taala lu la jiitu woon li basharin ñeel benn mbindeef min qabliku lu la jiitu yow seydinaa muhammad alayhi salaatu salaam alxulda mooy sax fii di dund fii ci àddina sax fi loolu boroom dina masuma koo defal benn mbindeef waa léegi dama leen di laaj ñoom Quraysh ñii naan nañu xaar mu dee rek nee leen afay mitta man damay laaj afa in mitta ndax yow mii boo faatoo yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa humul xaaliduun waa ñoom ñoo fiy sax ñoom ñoom ñiy xaar naan yal na dee wala di dox lépp ngir rey la waa bu ñoom buñ la faatee wala nga faatu est ce que ñoom ñoo fi sax déedéet ci la waxe woon ne kullu nafsin dha'iqatul maut ne nag bakkan bu mos dee rek bépp bakkan boo xamante ni nii moom dund na zaaiqa dina mos al li nga xamante ni mooy dee kon nag mu ngi noonu la de yooyu yëpp ay laaye la woon yoo xam nag laaye bii ñu yem ci wamaa muhammadun illaa rasul qad xalat min qablihi rusul yii yëpp ay laaya la yoo xam ne day tàgge yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yëgal jullit ñi kene ñoom ni ñuy faatoo ak ñi leen fi jiitoon ni ñu faatoo woon ñaka noonee la seen yonent bu tedd bii sallallahu alayhi wa bis bés tamit dina ñëw dina faatu de ci kaw noonu ci la wàcce woon la nga xamante ne mooy suuratu nasr ci idaa jaa nasrullahi wal fath waraayita nnaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba xadiisu balaaya bii saar bi muy idaa jaa bu dikkee nasrullahi ndimbalal yàlla wal fathu ak ubbeegu rëy gi nga xam ne moom la leen doon dig doon la ko dig yow sallallahu alayhi wasallam wara ay tannaasa nga gis nit ñi mbooloo nit ñi di jóge fu ne yadxuluuna di dugg fii diinillaahi ci diiney boroom bi tabaaraka wa taala afwaajaa def ay mbooloo wi mbooloo di dugg ci lislaam di embrasser l'islam de na nga xam bu boobaa na nga de d'effort yokk ni nga doon sàbbaale sa boroom te di ko sàkk yokk ko ñaan mu daal di lay jéggal te nga xam ne kat moom innahu kaana tawwaaba moom sa boroom de nekkoon na te du dañ di nekk koo xam ne mooy delloo si nit ñi te mooy nangu seen tuub aaya bii nga xam ne ku mel ni ibnu umara radi laay saar bii radiyallahu anhuma mu ne mu ngi wàcc ci jamonoy aj yi ci la wàccoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam ne lii mooy tàggatoo te waxoon na leen moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen jël leen ci man ni ngeen di aje ngay wa jël leen ci man ni ngeen di aje ndax am na amaanakat fala lii la ahujju ba'da ami hada aj gi def nga xamante ne nii ci fukkeelu at mi nee leen jël leen ci man ni ngeen di aje ndax amaana man ginnaaw sama at mii dootuma aj ginnaaw at mii de kon yooyu yépp lan la woon yuy annoncé ak génnu àddinaam gu jege waaye it ni nga xamante ne nii noonu la ko waxe moom alayhi salaatu wassalaam ni mu ko waxe doomam di a sayyidatul batul Fatima az-Zahra alayhim assalaatu wassalaam doon ko wax daal di koy déey comme niñ koy gise ci biir ne ko Seydina Jibril de alayhi salaatu wassalaam moom de dafa ma doon gaaral alquran at mu nekk benn yoon te at mii ma nekk nag man rasulullah sallallahu alayhi wasallama ñaari yoon la ma ko gaaral ne ko man Fatima man sa baay di gisuma lu dul ne mooy sama jóge fi moo jege loolu la walillahi alhamdu wal minna te tamit doon na def intikaaf yi nga xamante ne nii weer wu nekk comme ni xadis bi newee yii yëpp ñu ngi ci sax yéeg sunan yéeg léegi yu xadis yu wéri yi dañoo manul di dugg nag ci càllale yi di ko wax kon nag mu ngi noonu moom rasulullah leneen luy wane ak jege génnu àddinaam comme ni ko ibnu hur abu hurayra radiyallahu anhu solowee ñu ne moom da doon def i'tikaaf ci weeru koor fukki fan la doon def nga xamante ne mooy nekk ci jàkka ji di fa jaamu borom bi di fa def ay xeeti jaamu borom bi fukki fan ci weeru koor gi léegi ne at mi nga xam ne ci la génne àddina moom yonent bi alayhi moom deful fukk waaye ñaar fukki fan la def loolu yépp nekk li nga xamante ne nii mooy day wane li nga xamante ne nii mooy ak jege génn àddinaam bii di ñëw nag insha allahu taala daal di dugg nag léegi na nag naka la naka la ko loolu dale